li ñu bañ nag moom mooy jàkkaarle jiw ak suuf bu kee joxe jiw kee joxe suuf rek moom mu daal di aay li nangu mukk kee joxe jiw kee joxe suuf moo tax mu ne bu fekkee jiw kenn kaa ko joxe kenn ko joxe suuf sa moo xam nag moom ma joxe suuf sa mooy boole moo cee boole liggéey wala ñooy bokk liggéey ba te bu ñoree ñu séddoo kooku moom dagal ci takk-takk jàpp ne kenn nangu rek kee joxe jiw kee joxe suuf moom dañ koy aaye saa yu nekk ba tey nag ñu seetluwaat bu baax ne dañuy bañ ku luyee suuf di ca fay loo xam ne xeetu ñam la mbaa loo xam ne sax suuf a koy saxal ni ki xeetu bant kon li ñuy wax joxe ndoxum tool wala tey boo bëggoon rek kenn luye la ay toolam la nga koy jox di ko ko fayee ci luyaas ba bu mu doon lu mel ne xeetu pepp wala xeetu ceeb mbaa daal benn xeetu ñam rek muy nangu mu nekk la ngay fay ca luyaasu suuf sax walaw kaanaa doonte nekkoon na ñoom ñaar ikk tarayaa di luye al arda suuf sa ah kenn ki féetewoo mbayum tool ba ñu lee suuf nag léegi mbaa ñu dogal leen ko xam ne ñoo bokk moom suuf sax suuf si moom ñoo ko bokk ba noppi moom kay joxe jiw nag kay féetewoo liggéey tool ya kon neen yooyu jamono bu fekkee jiw daa jafe bañ gis ne loolu war naa yell kon desu ko bañ daañu nangu kee joxe jiwu kee moom bay ñu séddoo waaye nag ci sartu moom ma nga xam ne mooy féete wa mbay ma bu mu doon kay joxe suuf sa su fekkee daal boobu jiw daa jafe ba nga xamee ne ku seet am aw jiw na muy jafee dana war a wecci coono mbayum nawet ba kon loola baax na ndax day mel ne kon kenn naxut sa moroom waaye lu yàgg-yàgg nag ka nga xam ne mooy féetewoo mbay ma ba mu doon koy joxe suuf sa ndax ñoom dañuy bañ lool jàkkaarle suuf ak jiwu saa yu nekk mbirum mbay nag métier mu metti la te xaw a day waar waaye dañoo wax ne bari na tuyaaba lool lool ba addis ba na ko muslim andee am na nag beneen nett li boo xam ne illaa kaana rek lay doon amul at dane ab julit saa yu jëmpatee dara mbaa mu bay lu ca lekk rek moo xam doomi aadama la moo xam daaba la moo xam leneen la lu ca lekk rek yàlla bindal ko loolee muy tuyaabay sarax wala yunqadu deful teewal fii kiraayi ardin ci luye suuf xayri ma moo ne sulu suñu wóolu xabla an turwaa njëkk dee fi ko màndal booy luye suuf ba koo bay te muy suuf soo xam léeg-léeg mu teggeeyu maa léeg-léeg du am ndox bañ bañ mën koo bay ne kon duñ nangu nga fay fi saasa buñ sartee ni faaw da ngay fay fi saasa rek mu yàqu bu dee suuf soo xam ne nag moom daawul teggeeyu benn yoon mbaa daa dend dax goo xam ne daa den rek dex goo xam ne moo koy suuxat mbaa machine tubaab yi moo fa nekk di ko suuxat nga xam ne wër na ni moom dana am ndox ba ñu mën koo bay kooku mënees naa teewal payut boo dee luyee suuf sa wa mën ñi butaaxa ku jënd samaratan meññet fiiru aussi shajar yi ci bott garab ya ci kaw garab ya rek fa ko jiixate jiyaaleef ko bi baradin ci tawub yóor aw jaraadin wala ay njëreer mooy taw bi sànni ay xeer xeeri glace yooyu mbaa ay njëriñ ñëw fa rek bopp ko mbaa lay bi ñëw fa yàq ko kon dañuy seet la nga xam ne moo ci yàqu bu fekkee ko defoon ñetti xaaj mat benn xaaj ci ñetti xaaj ña bu xasee mat la ci yàqu bu xasee mat ceer bu baa mu ëpp ko rek ñu wàññi lu toll noonu ci njëg wamaa loo xam ne naq sa yées na xani sulu si wali si ceer ba foo minal mubtaahi tukkee na ci aji jënd ja fekkee ne xool ne la ci yàqu ne mutul ceer ba sax boo ko defee ñett xaaj du mat benn xaaj ba kon kenn la ca baal dara da ngay fay njëggu mat waaye kenn la ci wàññi dara ci njëg nga wala jaa ixate déet jiyee fi sar yi muy nekk ci mbay mbay moom mel ni suuna ak saaño du am jiyee ndax bala ñu koy jaay daa war a ñor ba wow wala ñoo sañ a jaay mbay day àgg ci ñor boobu moo tax kon nag loo xas jaay fekk bu ñor boobu moom kooka rek daal na koy moom bu ci jiyee amee gannaaw ba it moom mooy ñàkk rek wala fii maa du caa génn ci loo xam ne usturier jëndeef na ko baax la an yabis ci gannaaw ba mu woowee minal simaari ci xeeti meññet yi xeeti meññet yi moom ba mu nangu jiyee mooy xanaa bañ cee nangu jiyee mooy ba nga koy jënd booba fekkutoon bu ñor ba wow ñu ko waxee woon léegi waaye bu fekk ñoroon na ba wow moom itam gannaaw bu ci jiyee dara it kenn la ci delloo dara yow mi jëndoon rek yaay ñàkk wattoo taxu def na sippi yaa ixatul buqooli jiyee yi lujum ya wa in xalat ak doonte néew na xeet lujum ñoom dañuy jàpp ne mel ne sobleeg karoot ak xeet yooyu bu fekkee da ngaa jënd tool bi noonu ci war koo buddi yóbbu xam nga da nga di fekk léegi toolub ñam bi ñu jaay la ko nga xam ne nga koy buddi dem jaayi wala toolub pomme de terre mbaa xeet yooyu daal yooyu moom lu jëyee ji néew néew ñu wàññi la ko waaw buñ ko seeti am lu ci yàqu la ci yàqu lu mu néew néew rek ñu wàññi la ko ci njëgg teewul nag waxee la waxees na ne laa yoo baxu deful sippi illaa qadru sulis rek am ceer ba am nañu ne dañu seet la ci yàqu bu tolloog dañu seet la ci yàqu bu matee benn xaaj ci ñetti xaaj maa boo ko defoon ñetti xaaj mat ceer ba moom lépp ñoo yemoo daal am nañu ne daal moom lépp yem am nañu ne moom lépp yem bala ñu la bala ñu la caa wàññil dara la ci yàqu mat ceeru lépp lépp waaye dafay matu ceer ba kenn la ci wàññil dara am nañu wax loolu waaye wax bu njëkk bi moo gën a wóor lu mu néew néew rek lu ci yàqu ñu wàññil la ko ci njëg la wa man aara ku yarale ku yaral samara naxalaatin meññati ay tàndarma di rajulin ñeel waay rajul day firi góor waaye bu doon jigéen tam mbaa muy gone it àtte bi benn la min ci naa ni ci ay toogaram muy ay toolam rek fala ba sa ayut an yashtariha mu jënd ko maanaam mu jënd meññat yooyee isa asat ndéem wicc nañu wicc mooy xong ca jëm ca ñor bi xar si xaaj ci nattaleem tamran muy tàndarma joow yoo tey ci dana ko jox daalika loolee xindal jazaasi fa góob ga inkaana dem nekk na fii xaa ca ñoom xamsatu aw soqi juróomi wasq fa aqal lu topp lu ko yees fala basa an yashtariha ji mu wax ayut mu jënd ko ayut mu leb ko rek ca tooyaay ba la bëgg a wax boo yaralee nit ay meññet tàndarma te mooy nga ne ko jox naa la meññeti tàndarma yee kon bu tàndarma yee demee ba ñor wicc mooy xong jëm ci ñor te nga yittiwoo ko bu la neexee leb ko dañ koy gam-gamle mooy fi xar si xaa tamran dañu ron tàndan ba gune gam-gamle lee mu meññ ci tooyaay bu demoon ba wow nu mu war a toll buñ ko defee tàndan ba yépp nag seet ne moom lépp lépp nangam la war a toll yow mi maye woon meññet tàndarma yi nag nga leb ko jariñoo bu àggee ci góob nag fay tàndarma ji wow nga xam ne kon ak jàpp ndal la tax dafa mel ne weccente maanaam jaayante lu tooy ak lu wow te it nekkul loxoog loxo kon am na jàpp ndal ci kaw nag mu tolloog juróom benn barigo mbaa mu bañ koo mat wala yajuus du dagan shiraaw ak sara jënd lu ëpp min xamsati aw suxin ci juróomi wasq illaa bi nga xay ni dara ci kee kee mooy wuru sa xaalis wal xardi ak marchandise da cee jublu lu bokk tëg wuru sa xaalis su fekkee la nga ko mayoon ci ay meññeeti tàndarma kat buñ ko xaymaa dana ëpp juróomi wasxu kon bu la neexee jënd ko ca boroom ndegam tàmbali naa ñor mbaa ñor na waaye kon da ngay fay njëg goo xam ne nekk wurus ak xaalis mbaa leneen lu bokkut ak wurus ak xaalis waaye duñu nangu rek nga leb ko ni ñu waxoon léegi boo àggee ci say tool ñor nga di ko fay déedéet duñu nangu sax bu fekkee dafa ëpp juróom benn barigo ngay leb lu tolloo juróom benn barigo da ca topp nag nga di ko fay wurus mbaa xaalis sax duñ ko nangu bu xasee ëpp daal juróom benn barigo moom faaw rek mën nga ko jënd waaye da ngay fay njëgugu wurus mbaa xaalis mbaa leneen waaye duñu nangu rek nga nga leb ko ci gam-gam le bu say tool ñoree ngay fay lu tolloo gam-gam le ga gannaaw boo weesoo ndénkaane yi mu wax yim ci teg yépp ci wàllum jaam la aju jaam bu ñu gannaawal ak jaam buy jotonteekub sangam ak jaam buñ goreel ak umul walat umul walat mooy jaam bu jigéen boo xam ne ab sangam daa am ak moom doom ak kilifteef kilifteef mooy buñ goreelee ka doonoon jaam ba tey kilifteef ga day am ku ko moom nga xam ne dana andi sax mu doon ko ci bu ko waree doon ñu fàttale ne nag jaam ci lislaam moom mooy ab yéefar ñu woo ko ne ko ñëwal ci lislaam mu bañ ñu ne ko nangu la jox galak lislaam te bàyyi la ci sa diine nga bañ a xeex lislaam ngeen juboo rek ci nga nekk ci sa diine te kenn doo laal lislaam lislaam du la laal waa lislaam du la laal mu gàntu yaar yëpp ñu wëlbatiku xeex ak moom nag ba gañe ko waaw kay kookee nag bi yàlla dogalee ñu def ko jaam nag loolu mooy jaam ci lislaam li amoon fii ci réew mi nag moom daanaka ëpp doole rek mooy ci ëppoon nga xam ne jaami aada rek la waaye doon jaam ci lislaam dëgg-dëgg waaye xequ dana yey xalaaman ci ka nga xam ne lëxoo ñal na ko maa loo xam ne yoosi dana dénkaane fii ci moom an yoxit da mu waajal wasiyataxoo dénkaaneem ba koy wax an yu dañ koy wax al yu wax it damu xaroo waaye xaroo mooy waajal rek daa wax ne boo amee loo bëgg a dénkaane ci sa alal war nga ko wax ba mu leer soo ko mënee bind sax sàkkal koy seere moo gën daañu la may nag sa alal buñ ko defee ñetti xaaj benn xaaj ba loo ci bëgg a dénkaane nga mën ko caa dénkaane ngir boo génnee àdduna ñu defal la ko ca ñaari xaaje nag moom way doon yi ñoo ko moom boo dénkaanee ba mu nar a laal ñaari xaaj ñooñu dañuy laaj ñee doon bu nangoo wéyal loolu baax na bu nangoo wuta wéyal nag duñ sañ a weesu sulus ba muy ceer ba seen dénkaan du mën a weesu ceer ba wala wasiyata deetub dénkaane li waari si ñel aji doon daa bëgg wax ne ku la war a doon doo sañ wax ne bu ma fi jógee nañ ma ko joxal nangam ni ki sa doom mbaa sa soxna mbaa sa baay mbaa sa yaay moom ndegam yoon jox na leen cër rek cër boobu doy na doo sañu wax ni boo fi jógee nañ ma leen joxal nangam ka ngay wax ne ma ko joxal nangam sàll day fekk muy koo xam ne bokkul ci ña war a doon wala wasaayaa ndénkaane xaari jët aji génn lañ mina sulus ci sulus ba wayu raddu def na delloo maa la nga xam ne saada ëpp na xale ci sulus ba illaa an yu jiisahoo ndare bu da ko wéyal alwarasatu way doon ya yenn dénkaan yi nga wax dañ la koy génneel ci sa ceeru alal waaye nag bu naree ëpp ceer ba mooy la nga wax bu ëppee ceer ba itam dañuy laaj way doon ya nga xam ne ñoo war a moom ñaari xaaj ci des buñ nangoo wéyal loolee nga wax baax na buñ ko nanguuta wéyal nag ni ma ko waxee woon léegi dañuy seet sulus ba rek jéem caa seet ndénkaan yi nga wax nuñ ko cay doxale waaye duñ ko sañ a weesu wal xit ko goreel bi xëy nii ci jëmmam mu badda woon lu ñu jëkke la xale xaa ca dénkaaneel daa wax ne bu fekkee daa dénkaaneel su ma fi jógee sama jaam sàngam nañ ma ko goreelal mbaa jaam sàngam nañ ko jënd goreelal ma ko loolu mooy goreel gu ñu ràññeel ci jëmmam kooku nee na bokk na ci njëkk ci dénkaaneel bu fekkee ndé bu fekkee sulus ba nar naa xat nañ njëkki goreel ku mel noonu wala mooy gannaawal bu fekkee am na kum gannaawal la noonu ci wér ga nag ba mu tolloo ci tawat ja itam am yu mu dénkaane kon dañuy seet bu fekkee li mu dénkaane daa xat dañuy njëkkee kookee mu gannaawalan ci wér ga moom goreel ko mu génn door a jàll ci yeneen yem dénkaane ci biir tawat ja moo xam goreel la moo xam leneen la waxalaama ak ci la nga xam ne farrata sàgganoon na fii ci moom mi ne sakkaati ci asaka fa awsaate mu dénkaane bii ci moom fa inna zalika naka loolee mu ba daw lu njëkke la fii sulus yi ci sulusam ba xalal wasaaya ci mboolem dénkaane ya ba tey sax nee na bu fekkee am na comme gannaaw lañ ci wér moom la ñuy jiital sax ba ñoo génne asaka jum dénkaane dañuy génne kookee mu gannaaw lañ ci wér waaw fekkee daa wax nañ ma génne asaka ndax asaka waroon na ma waaye fekk na am na comme gannaaw lañ ci wér du tee tam gannaaw lañ ci wér ndegam sulu su alalam mënta matale ndénkaaneem nañ seet yëm dénkaani woon lu ne ñu laal ci dara rek nit ki bu fekkee dane woon nañu ma joxal diw nangam joxal ma diw nangam joxal ma diw nangam dañ seet ne loolu lépp xaju ca kon dañuy seet kenn kon loo mën a am rek ñu jox la ko te bañ laa jox dëgg-dëgg yi la mu waxaan wal di rajuli ñeel na waa ji arru jooxu dellu xan wasiyat yi walis dénkaaneem ba min xisqin ci ak goreel waxëy yi ak ludul moom boo xasee dénkaane ba àggal na bu la neexee génn ca ne man kat maa ngi li waxam ne bu ma fi jógee sa alal dafa leen ma ci nangam waaye bàyyi naa ko loolu duñu wax ne rek boo xasee dénkaane doo ci sañ a deltu gannaaw ah kay mën nga caa deltu gannaaw kay warta di biir gannaawal ay yàqoo la mooy bu waxee arrajul waaja li xam di ñeel ab jaamam ne ko anta yow mu dabbarun ku ñu gannaawal nga aw anta wala yow xorrun gor nga an duubarin wëlis gannaaw min nii ci man su ma laay juus topp du dagan la xoo ñeel ko bay xoo ak jaayam wala xoo ñeel na ko nag xidmatu xoo ab liggéeyam gannaawal moom nee na mooy nga wax sab jaam ne ko yow day gannaawal naa la mooy su ma faatoo rek gore nga ku mel noonu nag nee na doo ko sañ a jaay waaye nag sañ nga koo liggéeyloo doo ko sañ a jaay waaye sañ nga koo liggéeyloo wala xoo ñeel na ko it intisaahu maalihi nangu alalam ja maalam yam rabb li fekk tawatu tawati faatu ba tey sañ ngeen nangu alalam li fekk àggoo ci tawat tawati faatu wala xooñ ñal na ko wax ba waxaa laalam nga in kaanat nem nekk na amatan di jëppeef bu fekkee jaam bu jigéen la man ngay joteeg moom wala ya taw du sañ a laal al mu taqata kañu goreel ila ajal jëm ci àpp wala yabi xuwaat du ko sañ a jaay wala xooñ ñal na ko an yastaxdimaha mu liggéeyloo ko wala xooñ ñal na ko it an yentasin mu nangu maalaha alalam maalam yaqrub li fekk jegewut al ajalu àpp ba su fekkee daa am sa jaam bu jigéen boo waxam ne ko buñ àggee ci dele sàngam ma goreel la kooku doo sañ a joteeg moom doo ko sañ a jaay itam mën nga koo liggéeyloo nag mën ngaa nangu alalam ba tey li fekk nga xam ne dele ba nga ko war a goreele jegewut bu jegee ba tey doo saña nangu alalam wa isa maata ndem faatu na wala mu dabbaru kañ gannaawal min sulusi yi tukkee na ci ceerub alalam wala moo taxu kañu goreel ilaajul jëm ci ab min simaali si tukkee na ci léppi alalam daa wax ne kum gannaawal ne ku suma faatoo gore nga lay tax kooko gore mooy mën a génn ca sulus ba léegi bu ko waxee loolu ba noppi bari bor ba nga xam ne bu fayee da ci yem képp mbaa du matal kon su boobaa kookee mu gannaawaloon du gore ndax ab sulus amul sax ba mu cee mën a génn faaw day aajowoo mu xaj ca sulus alalam kum goreeloon jëm dele nag moom faaw dañ koy goreel moom su fekkee ne faatu na moom mi ko goreeloon jëm dele dañuy jekki-jekki rek daal di koy goreel moom mañ goreeloon jëm dele dañuy jekki-jekki goreel ko ne ko yow bokkoo ci alal ji daal ngay gore rek duñ seet ba xam waaye amee na bor wala amewuti bor dañuy jekki-jekki rek génn ko ne moom bokkut gore na wal mukaata bu kañ jotoon del xabdun ab jaam la maa baqee li fekk des na xaale yi war ko cheyun dara jotoonte mooy jaam bi akub sangam ñu waxaale ba juboo ci sang ba ne ko soo ma joxee nangam day gore nga ñu seet nu mu ko koy joxe nag moo xam ne ñu koy def par weer mbaa par at mbaa par genn wàllu weer juboo ci mu ko ci jox nangam nangam ba keram yi mat li fekk loolee li fekk muy joxe loolee ba mat nag ba tey attib jaam lay amee su ko joxee ba mat nag lay door a gore wal kitaabatu jotoo jaay sat aji daganda xalaamaa ci la nga xam ne rob yexoo gërëm na ko alhamdu jaam ba wa sayidu ak sang ba minal maali ci alal mu najje man mbir mu muy lu ñu biddiwal maanaam muy lu ñu àppal xallat moo xam néew na ak nu joom biddiw ya muy àpp ya aw kasurat wala ñu bari daa wax ne njotoo moom jaam beeg sang bi mën nañ ko aayut dañ koo sopp sax ndax lislaam daa bëgg lépp luy tax a gore lislaam da caa xir loolu moo tax kon nga jotoon teg sa jaam dañ koy sopp loolu nag mooy ngeen juboo ci mu jox la nangam ci alal te gore ko defee ngeen seet nag par délai yam la koy jox délai sàngam mu jox la nangam délai sàngam mu jox la nangam moo xam délai sore na moo xam délai jege na fa in xaja sa ndem lott na rajax mu dellu raqiqan mbir mu muy ab jaam waxal la te dagan mooy te lew la xooñeel sang ba maa la nga xam ne axasa jëloon na ko min hu ci moom su ngeen juboo ci mu jot boppam mu dem ba ci biir mu tëlee mooy lam la la ngeen waxoon ci mu jox la ko mu dem ba ci biir mu tëlee ndax la ngeen waxante woon mënu la koo jox kon day delluwaat doon sab jaam nam ko doone woon te lam la jotoonoo jox ci alal lew na la doom day mel ni sa alal jaam rek la sa alal jaam lew na la wala yu xaj ji suufoo du ko lottal nag illa sultaan ndare atekat jullit ba baax da talaw mi ci gannaaw mu ñëndiku ga itam tanaax ndeem bañ na mi na temps ji sa ca lottal ga nee na soo ne ko yow kat tëli nga lan waxante ba mënoo ko mu ne la ah man kat tëliwu ma mu ne kon ngay àndam ba ci atekat jullit ba mu seet mbiram ba xam su fekkee am na yaakaar ci ne bu ko mayee dele dana mën a andi la nga ko doon laaj kon dana ko may dale ne ko kon may naa la ba li fekk sàngam nga gaaw nag fexee mottali alal njotoo gi su ko toppee topp nag xam ne kii moom tële na moom àttekat ba moo koy wax ne ko yow kat àtte naa ne tële nga delluwaat nga di ab jaam na nga ko doone woon su boobaa nag moom du mën a xëccoonte sang ba naa ko tëlewum mbaa dara wa kullu daati rahimin képp kuy borom doom rek fa wala du xaa doomam bi mën silatiha nekk na ci wàccukaayu yaayam min mu kaatabatin ci kuñ jotoonteel aw mu dabbaratin wala kuñ ganaawal aw mu taqatin wala kuñ goreel ila ajul jëm ci bàpp aw marxoonatin mbaa ko ñu tayle nee na jaam bu jigéen bi bu amee doom doom jëm am ñooy bokk àtte bu fekkee su fekkee moom jaam bu jigéen ba daa fekkan muy jotoo kon doom jëm jur ci biir njotoo ga dugg na ci njotoo ga bu fayee lañ koy laaj rek daal di gore doom ja gore waale ba tey buñ ko gannaawalee mu far am doom ci biir gannaawal ga doom ja dugg na ca gannaawal ga buñ ko goreelee jëm dele mu far am doom ci biir dele ba doom ja dugg na ca atte booba suñ ko taylee mu far am doom ci biir tayle ga itam doom ja bokk na ca tayle ga rek muy wéy wa wala du umul wala di doomi umul wala min xëyri sayidi bàyyi ko ci kurlu sang ba bi mën si nati yaa nekk na ci wàccukaayu yaayam umul wala mooy jaam bu jigéen boo xam ne dafa dem ba amakub sangam doom kooku nag jëmmi doom jëm am ak moom moom gor la doom jëm amaat ci gannaaw mu amee kub sangam doom doom joojee mu amaat moo yaay ji ñoo bokk àtte nga xam ne bu yaay ji goree rek mu gore yaay ji nag moom ab sangam suñu koo jaay suñu koo def nen lu may téye ko rek bis bu faatoo moom sang bi mu daal di gore moom umul walat bi doom ju am na ci gannaaw ba noonu booba àtte lay amee mu des nag doom ju mu am naka jekk te fekk booba amagul ak doom sangam bii waaw doom ja nga xam ne amoon na ko naka jekk te booba nekkagul um wala ndax amagut ak doom sangam kooku moom jaam dëgg dëgg la moom atteb jaam dëgg dëgg la leelu dara ci ngoro wa maa lil xabdi an li jaam lëxoo ñel na jaam ba illa an yen tasi xawoo ndare bu def ko nangu asayidu sang ba fa in ax taqoo ndem goreel na ko aw kaata baxoo wala mu jotoonteeg moom wala mu yestas ni te seetewut maa laxoo alalam fa lay sa lëxoo dee di ko ñeel ay yen tasixaxoo mu nangu ko nee na jaam alal ja mu yor sañ na cay soppandiku waaye nag dañ ko moom moom alal ja mooy sang ba moo ko moom moom alal ja bu ko sang ba nangoo sañ na ko waaye nag bu ko sang ba goreelee te néewu ko kat daay téye sa alal daay jékki-jékki ne ko goreel naa la rek kon jàmbaree dem yóbbaale alalam ba tey bu fekkee ab sangam daa jotoon teeg moom te néewu ko nag li may laaj nga jox ma kat sa alal bokku ci sa alal daa koy téye ba noppi nga jox ma nangam leeru lul loola kon bu ko jàmba joxee loole rek jàmba day dem yóbbaale alalam bu ne ko woon nag boo ma joxee lii du tee damay téye sa alal nag waaw su boobaa kon daa seete alalam kon dana sañ a nangu alal ja ci gannaaw bañ jotoo ba jàmba joxe lañ koy laaj ba noppee wala sa loxo di ko ñeel wàpp u mukaa tabati yi laal ka muy jotoon teelam sa jaam bu jigéen boo tàmbali jotoo ak moom nag jeex na ne comme tàmbali nga wax ko ne ko jox ma nangam te gore doo sañ joteeg moom ni ñuy joteeg soxna wamaa loo xam ne xadda sa sosu na lil mukaata bi ñeel kuñ jotoonteel ku góor wala mukaata ba ti ak kuñ jotoonteel ku jigéen min wala din ci doom daxala mu tàbbi ma xuma ànd ak ñoom ñaar fil kitaabati ci jotooga waxataxa te mu gore bi xiimaa ci seenu gore soo nañ ko wax léegi jaam bu góor bi jot boppam wala jaam bu jigéen bi jot boppam kat ci biir njotoo ga bu ci amee doom doom ja dugg na ci njotoo ga nga xam ne bu goree moom jaam bu góor bi mbaa jaam bu jigéen ba rek doom jëm ci am ci biir njotoo ga daal di gorewaale wa tajoosu dana dagan kitaabatu jamaahati jotoog mbooloom jaam wala yoon taxoona te defu leen goreel illaa bi adaayil jami yi dara ci jox mboolem alal njotoo ga nee na manees naa waxanteeg lu mat ñaari jaam ba lu góob ne leen jox leen ma nangam daa goreel leen nga xam ne ñu alal njotoo ga ñoom ñëpp la këpp ci seen kaw ñooy seet nag niñ koy joxee kenn ku nekk kem sa kàttan rek da nga mën a fàggoo noonu la ñuy séddale alal njatoo ga kenn ku nekk joxe ci nangam ba mat su matee rek ñoom ñëpp ñu gore waaye nag li fekk joxewuñ lépp lépp kenn du ca gore kenn mënu caa gore te dañoo fay lépp lépp ba mat walaysa lil mukaata bi te di ñeel kuñ jotoonteel xet kun goreel wala itlaafu maalihi du caa génnu sànk alalam xataa yu otaqa ba tey dee fi ko goreel wala yetazawaju du saña takk wala yu saafiru te du saña tukki a safara tukki ba albaan yi da koy aji sori bi xëyri idni sayidi yi ci lu dul ndigalul sangam ci lu dul ndigalul sangam nee na tàmbalee jot sa bopp dong nag te fayagoo lañ lay laaj taxut nga sañ a goreel ab jaam xam nga jaam mën naa am jaam ne moom ndax booba jaam alal rek la kon nag jaam mën naa am jaam ne moom waaye nag moom jaam bi jot boppam te noppeegut bu amee jaam du ko mën a goreel ba tey du sañ a sànq alalam lu may daa fay liñ koy laaj ba gore ba noppi du sañ a jékki-jékki rek sànq alalam noonu te fekkul mu fay liñ koy laaj du sañ a jékki-jékki takk soxna du sañ a jékki-jékki tukki-tukki bu sori te amu ci ndigalul sang ba ndax tàmbale jot sa bopp rek taxul dara sottee kon wa isaa maata ndem faatu na wala xoo te ñeel ko wala dun doom xaama mu taxaw ma xaama xoo ci taxawaayam wa waddaate mu jox min maalihi ci alalam maa la nga xam ne baqee desoon na xaalihi war ko xaal lan mbir mu muy aji teew wa wari sa te doon man ka nga xam ne ma xoo ànd naag moom min wala dihi ci ay doomam maa la nga xam ne baqee des na ki doon jot boppam bu fekkee dafa faatu waaye bàyyi na fi doom kon doom ja day taxaw taxawaayu baay boobee wala yaay joojee doon jotoo bu ko defee bu fekkee lam bàyyi ci alal mën naa mottali alal njotoo ga kon na doom ji jël ci alal joojee mottali ci alal njotoo ga su ko defee ñoom ñu war a doon nag bu dee benn doom bu dee ñaar bu dee ñett ñu daal di miraas doon la des ci alal ja wa in lam yakun dem nekkut fil maal ci alal ja wafaawun ak matale fa inna wala daxoo naka doom ya yees xaaw na danañu liggéey fii ci moom wayu addoona te ñuy joox nu jooman ay bitiw mooy ay àpp in kaanoo dem nekk nañu kibaarante ay màgg bu fekkee ne nag ki doon jotoo daa faatu bàyyi na fi doom waaye lam bàyyi ci alal moom mënta mottali alal njotoo ga waaye doom ya mag lañu mën nañoo liggéey ci alal ja kon ndegam alal ji mënta fay la des ci alal ja toog ba mat kon nañ téye alal ji ñoom doom yi di ca liggéey tey fay ndànk-ndànk par délai yi nga xam ne moom la seen waajur woowee daan fay wa in kaanoo dem nekk nañu nag sixaaran di ay gone wala ay sa filmaali teet nit mi nekk ci alal ja xadru nujoomi kemu bidiw ya kon ilaa buluuxihim jëm na ci seenu jot assan ya mën a liggéey raqoo mbir mu ñu nekk ay jaam ba booba bu fekkee ne ka doon jotoo faatu na bàyyi na fi ay doom bàyyi fi alal waaye alal ji mënta fay la des ci alal njotoo ga mooy lam bàyyi mënta fay la des ci alal njotoo ga te it doom yi ay gone lañ fi saas fi saas mënuñu ci liggéey kon dañ fay def kupp alal ja bàyyi ko fa ba doom ya nekk mag ba mën a liggéey ci alal ja su ko defee nag bu nekkee mag mën caa liggéey nag daal di liggéey ci alal ja daal di mottali alal njotoo ga door a gore nag waaye ay jaam la ñu doon ba booba wa in lam yakun dem nekkut lëxoo di ko ñeel moom ka doon jotoo wala dun doom maxaw ànd ak moom fii kitaabati jotoom nga wari sawoo kon doon ko sayidu fa sangam ba ka doon jot boppam bu fekkee dafa faatu bàyyi fa alal waaye nag fekkutoon mot li alal njotoo ga lam fa bàyyi itam nag mënta mot li alal njotoo ga waaye yàlla def na furul am doom ba doom cee taxaw taxawaayam kon dañuy wax sang ba nga xam ne moo ko moom mu ne ko ba tey lim bàyyi yaa ko moom rek da nga koy jël ci kaw sab jaama faatu nga jël ko ne sax du ko doon ci kilifteef loolu mu ne wari saxoo kon doon ko sayidu ko sangam ba du ko doon doon kilifteef ci ak njaam la faatu kon day jekki-jekki jël alal ji rek ci kaw moom nga ko moomoon mu di ab jaam ba ni mu faatoo wa man awlada ku jural amatan jëbéer fa lahoo ñal na ko añ yestam ci xamu bànneexu min xaa ci moom fi xayaa ci ci dundam nga wa too taqute def goreel